bu ma ko bindee moom bindee moo mëne ci ban nangeen ko rot yéen ñépp ba wol ci sama sama ruux na ngeen rot yéen ñépp daal di sujóot loolu xam nga gisoon nañ ne am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne déedéet mooy ne suñu boroom fii malaaka yooyu mooy aaluuna yi bokkuñu ci ñoom moo tax te alquran ci boppam moo wane bokkuñu ci looloo tax mu ne iblis iblis ne ko ne ko yow iblis lan moo tax malaaka yépp bi ñu sujootee ñu laaj iblis ne ko yaa iblisu mu ne ko yow Iblis lan moo la tere nga bañ a nga sujoot li maa xalaqtu bi yaday li nga xam ne maa ko bind ak sama ñaari loxo lan moo tax nga bañ koo sujootal astakbarta ndax da ngay rëylu ah da ngay rëy rëylu jàpp ne yow foñu nga booy yow dépassé nga di sujootal lii loolu yow doo wàcc sa bopp di sujootal ku ñuy bind démbawoon njaay wala boo kunta yow dangaa bokk minal na ci malaaka yoo nga xamante ne ñoom dañoo kawe ba bokk boolewu ma leen man borom bi maa leen ko digalul ma leen ko digaloon ñu def ko waaye bu may digle boolewuñ loolu noonu euh, am ci borom xam-xam yi leen alxuraan ci boppam moo ko wane que ne kon aaluuna yi bokkuñoo kii rëy rëylu parce que kii rëy rëylu wax na ko ba pare manu la ndax da ndax da ngay rëy rëylu wala da bokk ci ñii rëy rëylu loolu wax jooju moom manu demee noonu mooy loolu xam nga ne jubul ci wax mooy yow da ngay rëy ci ñii rëy rëylu loolu benn la ndax am day tekki ne mooy yow da ngay def lii wala waaw wala moom day wane ne leneen la kon ñu ne loolu bokkul léegi ñu ne leen waaw léegi malaaka yi fee alxuraan kat dafa wax ne malaaka yi ñoom ñépp ñoo sujjóot wa fu fasajara al malaayikatu kulluhum ajma'un malaaka yi ñoom ñépp mbooloom seen ñu daal di sujjóot yéen fii kon lan moo leen fu ñu ne li ko génne mooy alquraan ko génne al aaluuna mooy li mu wax ne am am kunta min al am kunta min al aaliin loolu borom bi moo ñu fiy war ne kon ndeke malaaka yi li mu wax ñépp ñu sujjóot kon ñii bokkuñu ci loolu benn la ñu ne ñu ne leen mel ni ah amu ngeen leneen ndax loolu daal dese naa kii ñu ne waaw léegi baax na xoolal fi alquran suñu boroom doon wax di wax ci suuratu al imran bi muy wax gaa yi nga xamante ne ne alladina mu ne alladina qaala lahum nnaasu inna annaasa qad jama'u lakum faxshawhum fa zaadahum imaana wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil ci suuratu al imran ci laaya 173 suñu boroom tabaaraka wa taala di nettali naan alladina gaa yi nga xam ne qaala lahum nnaasu nit ñi ñoo leen wax inna naasa nit ñi xat xat jama'u lakum daal di nañuy nekk benn dajaloo ngir dal seen kaw kon nag moytu leen leen faxshawhum ragal leen leen ñu ne waa léegi fii annaas est ce que jàpp ngeen ne annaas du ñooy nit ñi ah nit mooy nit ñépp est ce que nit ñépp ñoo ñëw wax ak gaa yooyu ñoom ñépp déedéet ab benn convoi la woon bu bokkoon ci waa banu ci waa euh, ñi euh, waa. Euh, waa xusaa voilà benn mooy keroog bi en fait alxuraan foofu lu muy wax mooy keroog bi yonent ma lay saa saa jógee Uhud gaa yi yéeféer yi bon euh, rey ñu bari ba gaañ ko léegi nag bi ñuy ñibbi noonu waa Quraysh rëccu ne ñun daal dañu Abu Sufyaan defuñu fi dara dañ leen waroon a faagaagal léegi nag ñoom ñu ñëw ñooñu bañ demee gis Abu Sufyaan dem ci yonent ma lay saa saa moom fekk ñibbeegul woon ci yoon bi di wax ak moom di ko wax li nga xam ne moom la waa si wax ne ñoo ngi leen ñëw tëkku ndax Abu Sufyaan jaana ne dem leen ngeen wax loolu Seydina Muhammad mais ñooñ benn convoi bu ndaw lañu woon mooy ñu ndaw lañu woon loolu la suñu borom ne ñooñ ñooy annaas alladina qaala lahumun naasu nit ñee leen wax est ce que nit ñëpp lañ xam nañ ne du nit ñëpp àddina bépp ñëw wax ñooñu ñoom itam non non non kon inna naa est-ce que nit ñépp àddina bi yépp ñoom ñoo booloo woon ngir ngir ran nekk benn ngir dal ci yonent bi sa salaatu ñi ñuul ak ñi dëkk Japon ak ñi dëkk Indonésie ak ñi dëkk Afrique ak ñi dëkk feneen déedéet kon ñu ne loolu kon dañ cee xam mooy pareet fii rek mooy am la boo xamante ni maxsuus la am la boo xam ne dañ koo tënk te fii alquran ci boppam mooy ñuy leeral que ne malaaka yépp kon bu malaaka yi même bu waxee ne ajma'un kulluhum ajma'un moo ci génne ne aaluuna yi bokkuñu ci neew tax mu ne Iblis est ce que da ngaa bokk ci ñoom kunta minal aaliina Iblis nag daal di tontu wallahu ta'ala Iblis ne waaye ana man mii xayrun minhuma ko gën foo ko teg Iblis xalaqtanii nag maa bind min naarin ci safara wa xalaqtahu moom nga bind ko min tiinin ci li nga xam ne mooy ban lii nag mooy ise wu képp koo gis mu raciste rek di boddawante ci xeet mooy xamal ne Iblis mooy sëriñam moo tax tous les racismes sont tous les racistes sont les disciples de Iblis koo fi gis mu jàpp ne man géer laa waa gën dëgg bi koo gis mu fekk man damaa weex moo war a wax moo war a gën ki ñuul kooku xamal ne la un iblis qui sommeille en lui mooy nelaw ci biiram mooy jikkoy iblis la yoon ndax lan mooy moom waxul ne ah, moom ngóor gi sax jógewul ci nee na borom bi yow xalaqtani yow yaa am bind mais loolu moom lan la ci borom bee ko bind bind ko ci ci ci ci tàkk-tàkk bind kii ci bat léegi loolu borom boobu moom nan la ci mën a gëne te moom dañ koo dañ koo defara léegi loolu moom mooy racisme noonu la mooy du xalaat sax ab raciste mooy kuy bottuwante ci xeet du xalaat moom du xalaat ne lan moo tax mu war a gën kee te ñoom ñépp ci borom bi lañ jóge fan la ko teg tegu ko ci lu leer te borom bi ne woon na inna kamakum ki gën a tedd ci yéen indallahi fa borom bi taakum mooy ki gën a ragal le ragal yàlla léegi nag bi mu waxee loolu nag suñu borom ne xaala suñu borom ne faxruj ne ko génnal minha génnal ci sama péey bi dàq naa la fii nga xam ne ci asamaan yi dàq naa la ci li nga xamante ne mooy sama sama yërmande gi nga xam ne ci laay yërme jaam yi nga xam ne ñoom laay sottu génnal dàq ko fa innaka dëgg-dëgg yow rajim ku ñu jam la génnal fii yëpp wa inna alayka te ñeel na la laanati sama rëbb man borom bi ilaa mi diin ba bés ba ñi nga xam ne ci lañ leen di àttee de qaala iblis ne rabbi yow sama borom fa anzir nii tee nga maa lay ñaan nga xaare ma dégg ma fi bàyyi ma fi ilaa yawmi yub'athun ba keroog bi nga xamante ne nii ci la ñuy dekk ca ngay dekkil jaam yi de ci la ñuy dekkil jaam yi mooy ba bés boo nga xam ne ci lañ leen di dekkil qaala suñu boroom ne fa innaka minal mundarin ne ko yow iblis bokk ci ñi nga xam ne dinaa leen fi xaare dinaa leen fi déegani waaye duma la may li nga wax de ilaa yawmil waqtil maalum ilaa yawmi ba bés ba nga xamante ne nii al waqti ba nga xam ne mooy waxtu wa nga xam ne al bu ñu xam la dëxal bu ma teg ne yow iblis boobu ngay faatu waxuma la ko nag mooy bàyyi naa la dinaa la fi déegani moo tax iblis moom ak ñépp gaa yi fi nekk yépp moo tax képp koo xam ne yow fi nga teg ne yow li nga nekk dëgg la wala fi li ñoom daa nekk dëgg la mooy dafa yàgg naan luy bu yàggoon du yàgg lu lu dëgg du yàgg mooy yow xamoo li ngay wax loolu façon waxit la mooy ne moo mag maam maam Adama alayhi salaam mii suñu maam ñun ñëpp Iblis ko fi jiit te Iblis ba léegi may wax nii mu ngi wax mu ngi fi di def ay tojaangeem tat est-ce que Iblis loolu day wane ni Iblis dëgg la. tey la gën a nekk neen moo tax loolu moom du waxu dara voilà <laughs> mooy mooy loolu moom xujjatu ko xujjatu ko daaxida xam nga ne sa loolu moom ku koy laye ku nekk mooy kooku dese naa muus daal wax dëgg yàlla ay bu doon lii nii waaw ñoom diw liñ nekk noonu la ndax bu dul lu dul lu dëgg du yàgg Iblisa mag ñépp te mu ngi fi ba léegi di yàgg nga naan ma lan te caaxaanu kese la kon nag noonu la suñu ba mu ne nag bi ko borom bi waxee loolu mu ne kon xaala mu daldi eh, eh, am lu leer ba ne kon moom dinañ ko fi bàyyi de en tout cas même bu xamul kañ la waaye daal mooy nit ñi moom fan ñu ngi fi jàppe na ci jànge na ci ne moom boroom bi dina ko fi bàyyi mu ne ngoon xaala suñu borom ne ko fa bi moom moom iblis ne fa bi izzatika ci reewande gi ak ñàkk teggin gi mu ne fa bi izzatika maa ngi wat yow boroom bi ci sax nootaange la ughwiyannahum wat naa ne dinaa leen sànq ajma'in nañ mbooleem seen gis nga doomi kii nii mooy moom ay doomam moom mii ay sëtam ñoom ñépp wat naa ko te ci yow laa koy waate borom bi tabaaraka wa taala ñoom ñépp laay sànk léegi illaa ba mu des ibaadaka illaa ibaadaka ba mu des sa jaam yi minhum ci ñoom almuxlasiina yi nga xamante ne nii yow yaa leen sellal ñu gëm la gëm bu dëggu nekk ci yow nekk gu tukkee ci yow nga aar leen ñooñu ma mënal ma leen dara loolu laa doon wax ku kon kooku nan la mënal Seydina Souleymane bay jël forme ak yooyu ak yonent yi moo tax yooyu affaire baatil la yoo xam ne lii rek waroon naa tax ñu xam ne loolu manu la nekk wallahu taala alam kon Iblis lii la wax lii la tontu borom di ci reewande gi ak li nga xamante ne muy mag mu reew la moom Iblis ñàkki teggin amul lu muy waxe lii lay wax ak borom bi tabaaraka wa taala suñu borom nag suñu boroom ne fal xaqu ne dëgg-dëgg wal xaq aqul te man dëgg laay wax am ñu ne fal xaq mooy boroom bi nga xam ne mooy dëgg wal xaq aqul mooy moom boroom bi dëgg kese lay wax waaye moom la mu ne xaqan dëgg-dëgg mooy ne al xaqa aqul moom dëgg dëgg dëgg laay wax la am la an na jahannama wat naa ne dinaa feesal jahannama min ka ci yow iblis bi mu waxee lool wa mimman tabi'aka minhum ak képp koo xam ne topp na la ci ñoom surtout maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam ajma'ina mbooleem seen waaye min ka yow Iblis ak ñi mel ni yow ci jinne yi yow itam dinaa leen feesal ci biir safara si yéen ak ñooñu illaa ba mu resu kon nag loolu la mu ne wa man ittabi'aka ak képp ko la topp mooy topp iblis moom mooy yoon wi gën a gaaw ngir dem safara wal iyaadu billah qul suñu boroom nag di tëj saar bi mu ne qul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa as'alukum alayhi min ajrin laaju ma leen ci lislaam gii laaju ma leen ci payor de neewu ma leen ñëw leen ngeen gëm waaye kalaa dugg ci lislaam foog nga joxe dara déedéet laaju ma leen ko wa maa ana taman nekkuma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min dañuy fexe di tegoo seen bopp loo xam ne borom bi tegu leen ko te digalu leen ko mu leen yaakaar ne alquran yi ma leen indi yéen waa si ngeen naan ma maa ko sos yéen man nekkuma koo xam ne damay tegoo loo xam ne borom bi tegu ma ko borom bi moo ma ko wàcce ne ma naa leen ko wax looloo tax ma wax leen ko de kon ma ko ma loo tax Mawlaana ma soo doon wax naan hé yéen nit ñi ku xam comme ne Sahihayni ku xam na nga wax xam li nga na nga wax li nga xam ku xamul neel xaw ma te xam leen ne ne xaw ma loolu ci xam-xam la bokk ne ci xam bokk na ci xam-xam nit ki bu xamul mu ne xaw ma bokk na ci yi yonente bi alei bi borom bi wàcce ci moom aaya bii qul ne waxal nit ñi maa ma alayhi min ajrin laaju ma leen ci payoor wa ma anata takkal min fii mutakallifiina nii togoo di toggoo di tegoo loo xam ne borom bi tegu leen ko mooy xamoo yow buñ la laajee ci masala diine xamoo neen xaw ma voilà bul tegoo sa bopp di déema tontu loo xam ne xamoo ci dara de mu ne in huwa alquran ji nekkul illaa lu dul zikrun fàttali lil aalamiina ñeer mbindeef yépp wala na tax waat naa ne di ngeen xam na ba ahu gis ngeen xabaar yim leen di nettali fii kene bu ngeen gëmul dinañ leen mbugal banda xiin loolu di ngeen ko gis léegi banda ginnaaw xiinin léegi mooy ñenn ñi badar lañ leen faate ñoom waa Quraysh ñoo ñële ñeneen ñi mooy boo faatoo yi ca ngay gis waaye bala ngaa dee nit ku weddi yàlla bala ngaa dee di nga xam la la alxuraan doon wax moytul ngay bañ loolu la naan wala ta'lamunna tax waat naa ne di ngeen xam na ba ahu xabaar yam leen doon jox di leen wax diggam